ginnaaw bi indi ko tamit ci beneen terme beneen xadiis Seydina Anas ba léegi moom ida qurriba al-asha bu ñu jegeñalee reer bi mooy teg ko ci kanamu ki war a lekk wa hadarati salaa julli teew fabda'u bihi na ngeen tàmbalee la nga xam ne mooy reer bi qabla an tusallu salaatal maghribi wala ta'jalu an ashaa'ikum laata ngeen di julli julli timis te bu leen yàkkamti ci seenum reer mooy bu leen ko lekk lekk par rek daw jël leen seen temps yow <laughs> waxoon naa la xadiis bi ak ka faye di fii mu ne moom ku ko ci xam mais <laughs> yi lañ gën a jàpp ci xadiis yi akbar après mu teg ci xadiis ibnu Umar radiyallahu anhu bon xadiis Seydina Anas yi fàtte nañ ko wax muttafaqun alayhi la na ko eh, léegi mu indi xadiis ibnu Umar moom it muttafaqun alayhi mu ne moom sayyidna ibn Umar mu ne yeneen saa sam nee na idha wudi'a asha'u ahadikum wa uqimati as-salat fabda'u bil 'asha wala ya'jalanna hatta yafrugha min mu ne yeneen saa sam nee na bu ñu taajee reer bi wala ndab li eh, wa uqimati as-salat ñu taxawal julli na ngeen tàmbalee reer bi te bu kenn bu mu leen yàkkamteloo bu kenn ci yéen di yàkkamti lu dul mu lekk ci ba lam lam ci soxlam na ko jël ba nim ciy pare après bon après ci leen deen hadith sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha wa ardaha léegi pour kii rek nañ xool al imaam euh, ki nga xamante ne mooy Abu Isa at-Tirmidhi li nga xam ne moom moom la kii rek après ñu daal di avancer insha allahu tabaraka wa taala al imam at-Tirmidhi kanta moom parce que euh, imam at-Tirmidhi li am solo fii mooy dalay waxaale yeneen xate saxaaba yi ko kii moom hadith sayna Anas bi par exemple ida hadara al-asha wa qimatu as-salat fabda'u bil-asha hmm, ci eh, abwaabu as-salati an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam babu ida hadara al-asha wa uqimat as-salat waaw léegi foofu noonu mu ne hmm, wa fil baabi an Aisha moom indiwul xadis sayyidatu Aisha wax nañ la ko sax bokkul ci ñu ko solo mu ne buntu bu mel nii xadis mel nii sayyidatu Aisha la no wa ibnu Umar gis nañ ko sànk ci imam Muslim wa Salamatu ibnul Akwa wa ummu Salama ñii ñëpp mu ne xadisu Anas xadisun xasanun saxiix waaw léegi nañ xaar buñ ñëw ci côté bi nga xam ne moom lay wax eh, ndax après day wax ma <laughs> eh? <laughs> hmm? <laughs> Euh, masalay fiq yi lay dugg mais nañ taxaw léegi kon fii ginnaaw bi ñu defee lii parce que dañ ko naroon a fàtte mooy nañu reprendre mooy mais àll bi waaw wa uqimatu salaat ida hadara euh, la salaata mais julli boobu ban julli la imam ibn daqiq lañ na la léegi bi nga fiy wax sànq mel ni danaan la léegi bi ngay wax léegi riwaaya an sayna anas yi ci sahih euh, sunanu kii sahih imam Euh, nu mu tuddati euh, saxiix imaam muslim wax na la bu leer la fabda ida qurriba al asha wa hadarat as-salat fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghribi waaw mu ne nag bu boobaa imaam al ibn daqiq al iid kon al boobu nekk ci salaa ida uqimat as-salat loolu kon li Abdullah li yellu mooy ñu yellul bokk laa yanbaghi an tuhmala ala al istighraq wala ala ta'rif al mahiya bal yanbaghi an tuhmala ala al maghrib li qawlihi fabda'u bil 'asha wa yatarajjahu 'amaluhu ala al maghrib ala al maghrib li qawlihi fi riwayat al ukhra fabda'u bihi qabla an tusallu al maghrib wal hadith yufassiru ba'duhu ba'dan <laughs> wa fi riwayatin sahiha idha uqimat as-salah wa ahadukum sa'im falyabda' bil 'asha qabla salati al maghrib wala tu'jalu an 'asha'ikum loolu imaam Ibn Hibbaan moo ko solo noonu imaam Ibn Daqiq al-Iid wax sànq waa mais loolu ba reer kese parce que quand dinañ gis ci biir après waa ban tax tax moo tax te wax nañ ko ci biir que day tax manque de euh, julli ji xushuu giñ ci war a duggee ak di julli di xalaati lekk loolu tamit euh, même illa boobu est ci reer kese mais bu ñu tegee añ bi teg añ bi ñu dem bay añ ñu noonu. léegi nooy def walla ñuy taxawal est-ce que loolu la ñu mayee ci reer dañ koy tere fi alors que tax tax bi benn la ah ne kat buñ mënee doo añ bu boobaa demal julli ji mais loolu lan mooy différence beeg bu doon reer la ñu ne ma nag ah bul julli euh, reeral ba pare mais loolu mooy illa bi loolu la léegi nag sauf que imam ibn Daqiq al-Iid dañu wax ne rahimahullah mbir mi mooy julli jooju waruñu woon nekk loo yellul ñu koy yenn ci julli yëpp. waaw mooy dañoo war a yen julli jooj ke ne timis lay wax lu tax ndax riwaay sayna Anas bi nga fi fàttali léegi radiyallahu foofu dana yooyu saa saam dane commencé leen ci reer bi qabla an tusallul maghrib laata ngeen di julli maghrib mu ne tam ak xadiis mooy feet mooy mooy leeral beneen xadiis mooy dalaa bëgg a wax li joyu idaa xada idaa xadara al-ashaa wa uqiimati as-salaa wala laa salaata bi xadrati ta'aam loolu day wane amul julli ci teewaayu lekk ñam wala bu ñu taxawalee bu teew lekk gi teewee reer bi teewee wala lekk gi teewee julli gi teew fee nag wax nañu ne na ngeen commencé ci moom laata ngeen di julli maghrib kon ñu xam ne julli jooj muy wax as-salaatu boobu du julli yépp waaw maghrib kese la voilà mooy timis waaye loolu ci gàttal boroom xam-xam yi dañ ni non loolu du loolu ah voilà parce que mu ne euh, ba pare euh, li koy wane mooy yeneen saa salaam bi nekk sax euh, sunu kii imaam Ibn Hibbaan bi bu ñu taxawalee julli kenn ci yéen daal di woor na tàmbalee ndogu mooy li muy lekk qabla salaatil maghrib laata muy julli timis ñu ne kon lii lépp day wane ne moom mu ne lii lépp day wane ne kon julli jooj muy wax laa salaata bi hadrati ta'am mooy julli jooj mooy timis mais bon yeneen boroom xam-xam yi ci gàttal dañ ne ko non parce que zikru ba'di afraadil umumi la tuxassisu mooy tudd lenn ci loo xam ne dafa joyu xam nga julli dafa joyu parce que as-salaa ak tamit bu ne la salaata loolu nakira ci an nafyu fii siixatin nakira mooy nakira la ci foo xam ne mooy siixatin euh, nafi mooy dafa am ak ak ak loo xamante ne nii ak euh, tere hmm, ak dàq bo ci foo xamante ne nakira la mooy dañ koo def euh, dafa nekk loo xam ne amul alif ak laam laa salaata laa salaata nakira fii siyaaqin nafi mooy dafa nekk nakira ci jamo foo xamante ne mooy day dàq te loolu noonu day wane ne kon dafa nekk dafa joyal mbooleem façon julli yi waaw te loolu dafa bokk ci li nga xam ne min siyaghil um-, umum te tamit ñam bi mu wax mënuñu ne reer kese la laa salaata waaw <laughs> waaw dafa tudd nag maghrib loolu mooy zikru ba'd afraadil umum mooy li joy muy julli yooyu nga xam dañu bari am na julli farata yi timis gée hmm, tisbaar tàkkusaan timis gée lépp yooyu ak tamit yeneen julli naafile yu man a am loolu lépp dafa duggaale ci biir laa salaata amul benn ñuy ñuy ñuy sauf que fee dañoo tuddal maghrib génn ko ci yooyu loolu particularisé li joy loolu règle la waaw <laughs> waaw kon mu ngi noonu euh, ci li nga xamante ne lu leer la ko waaw moo tax ku mel ni ñoom imaamu Nawawi leeral ne loolu moom de toute façon particularisé wul fen parce que mbir mi lenn kese la tax tax bi mooy bañ sa xol nga dugg ci julli ji sa xol des ci lekk ji sam xel yëpp nekk ci lekk ji sa teewlu nga ñàkk ko waaw te loolu julli yëpp ci yam nan lañ la koy mayee ci julli maghrib ne la bu reer bi tegoo julli ji kii julli euh, euh, reeral mais yow même condition boobu li ñu la wax léegi rek mooy misaal bi ñu joxe añ jot te suba ga même cas boo waat ñu ne la léegi ah non non non da ngay julli ji wéy <laughs> la te waxu yoneen saa sam dafa leer la salaata bi hadrati ta'am kon loolu mooy julli yëpp la voilà loolu mooy li nga xam ne insha allahu taala mooy li nga xam ne mooy li gën a léegi nag ñu ñëw nag ci wàllu mais imaamu Nawawi wax na karaaxa dañ laa la attention <laughs> mooy loolu mooy waa jumhuur waa jumhuurul ulamaa ñoo ko waxe noonu mais bu dee euh, zahir yi ñoom dañu jàpp ne ah non non kan moo leen ne affaire bi dañ ko ay karaaxa fan non dafa xaraama ah. <laughs> non ma ne dafa xaraam laa wax waaw dë dëgg la al imaam ibn al haafiz ibn abdul barr al andalusi rahmatullahi alayhi moom daal dinay wax ne ah, euh, bon euh, dafa toxal wax na ne ah, li nga xamante ne nii mooy ijmaa am na waaw kene ki nga xamante ne nii mooy julli dafa taxaw julli dafa jot ñu teg reer bi wala lekk gi moom mu julli te kooku julleem yàqul waaw te ne loolu julleem wér na waaye ak ki nga xamante ne nii mooy dafay julli comme li beneen côté bi wax walla wala wa huwa yudafi'ul ahbasan fekk dafa nekk dafa pressé xam nga loolu traité woon nañ ko fan yële bi ñuy fàttali xadiisu kaw kaw bi te gisoon nañ ko xadiis boobu parce que kaw kaw bi tuuroon ndox hadis Seydina Abu Hurayra lañ gisoon gisoon nañ Seydina Anas bu mujj bi ñu ne la lool gisoon nañ masala yi dellul foofu fàtte waxoon nañ la ci benn riwaaye bu imaam Ahmad bi kaw kaw bi dafa julli ba pare ne allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ba'dana ahada i e borom bi tabaaraka wa taala maa ngi lay ñaan man bii di kaw kaw bi <laughs> nga yërëm moom ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te boo ñu yërëmee bu fi yërëmaat keneen seen suñu am ne comme ne yow déet waay laqad hajjarta wasi'a yow mii <laughs> mu jóg euh, euh, dem ci benn coin jàkka ji ci jàkkaa saa salaam commencé rek wala dindi làmbaayam commencé tuur ndox la loolu masala masalatul xaaqini salaatul xaaqini dafay duggaale parce kooku comme que julli rek après. ñaan rek jóg dem tuuri ndox kooku est kon ñu traité woon nañ lool ci lu gàtt al imam ibn Abdul Barr al andalusi rahimahullah ne boroom xam-xam yi hmm, eh, ñoom de am nañ ijmaa ke ne wérug julli ki nga xam ne mooy ñam dafa teew mu daal di julli waaye ki nga xam ne dafa julli te benn ci sobe yooyu muy xayta muy tuur ndox ay urine wala daa safa dem toilette kooku bu dee ne bàyyiwul dara à condition ci li nga xam ne mooy farataay julli bu ci bàyyiwul dara loolu mu baax na waaw loolu la el imaam ibn abdul bar daal di wax waaye loolu sauf que loolu ijmaa boobu hein <laughs> zahiri yi <laughs> ñoom dañu ne mukk <laughs> bon dañu ne da waay yow kan du baax ah waaw waaw ku mel ni imaam na Hazm dane ma ne xadiis bi lii la wax laa wax képp koo xam ne reer bi daa toog te al imaam ash-Shawkaani ci Naylul Awtaar mu ngi koy nettali mais li xadiis bi wax bi kon gis nga kon mooy imaamul Nawawi li mu la ne baabu karaahati as-salaati bi hadrati at-ta'aam wa nafsuhu tatuuqu ilayhi aw ma'a mudaafa'ati al-akhbathayni wa huma al-bawl wal-ghaa'it loolu mooy waxu waa jumhuurul ulamaa waaw ba ci am ñu ci kii woote ci imaam Ibn Abdul Barr ne ijmaa la bu dee ne yàqul dara ci farataay julli yi mais sauf sauf que zahiri yi comme li imaam Ibn Shawkaani wax mais sauf que ku mel nii. imaam Ibn Hazm ak Zahiriyya moo bokkam yi te lool al imaam at-Tirmidhi ñu la doon sax xam nga ñu ngi la doon wax ne la xaaral imaam at-Tirmidhi bi ñuy nettali kii ñu wax ñu ne bon après day dugg ci masala yi te loolu nañ bàyyi léegi day déglu déglu pour wax la ne loolu ijmaa boobu euh, euh, bon euh, du ñu ne amul de mais mooy am na wax bu amoon xoolal. imaamu Tirmidhi ginnaaw bi mu ñu ne wa fil baabi an Aishata wa ibni Umara wa Salamata ibni al-Akwa'i wa ummi Salamata waaw loolu gisoon nañ ko sànq mu ne buntu bu mel nii xadis bu mel nii sayyidatu Aisha indi na ko ibnu Umar mooy xadis ban la doon wax xadis Sayyidina Anas moom moom la solo mais pas bu sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa Salamata ibni al-Akwa wa ummu Salama mu ne xadisu Anas xadisun xasanun sahih mu ne wa alayhi xadis Sayyidina Anas bii di wax ne ida xadara al-ashaa wa uqimat as-salaa fabda'u bil-ashaa bu reer bi teewee wala lekk li ñuy taxawal julli tàmbali leen ci reer bi wala ci lekk li mu ne xadiisu Seydina Anas bii de xadiis la boo xam ne xasanun bu wér bu bu baax saxiix bu wér mu ne wa alayhi al-amal te ci lii ci kawam la nekk jëf inda ba'di ahli al-ilm ci lenn ci boroom xam-xam min ashaabi nabi yi saxaabaay yonent bi alayhi salaam minhum Abu Bakr bokk na ci ñoom Seydina Abu Bakr seen sang wa Umar Seydina Umar wa ibnu Umar ak doom bi Abdullah ibnu Umar mu ne wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq mu ne te imaam Ahmad ibnu Hanbal ak Ishaq ibnu Rahawayh xaritam bi lii la ñu wax ñii ñëpp lan la ñu wax Seydina Abu Bakr Seydina Umar Seydina ibnu Umar Seydina euh, Ahmad xaritam bi Seydina Ishaq radiyallahu anhum mu ne ñoom ñii surtout ñu mujj ñi ah imaam Ahmad ak imaam Ishaq yaqulaani yabda'u bil asha loolu day tàmbalee reer bi wa in faatathu salaatu fil jamaa même bu dee day da koy raw julli ci mbooloo waaw parce que moo tax ñi nga xam ne dañ naan julli ci mbooloo comme zahiriya yi ak euh, li nga xam ne ci leen ci xambali yi tamit ke julli mbooloo loolu farata la ñoom dañ ne bokk na ci li nga xamante ni nii ci ngànt yi xam nga gisoon nañ lekk laajat lool man akala min hadayni shajaratayni alxabiitatayni fala yaqrabanna musallana wala masajidana yoneen saa saa ne képp ku fi lekk benn ci ñaari garab yu salte yi yu sobewu yi à ah, sobewu sobewu kii mooy yu xeeñ yi mooy mooy seen xeta naqar yi voilà bu mu jege mukk suñu jullikaay loolu bokk na ci ngànt yi nga xam ne eh, zahir ñoo ñooñu dañ ne loolu moom ngànt la bu tax Euh, loolu du am waxoon nañu nag nit ki manu ko tay taylu nag tout le temps di ko def waaw bu boobaa dañuy xam ne kii loolu lay bañ mais ngant la woon beneen a gi nag bii nii ci yoolu la après amaana bala ñuy jeexal li nañ gis al imam Ibn Hibbaan dafa dajale yooyu quoi yoo xam ne xadiis yi wane euh, fukki xad euh, ngant yoo xam ne ci kaw ñi nga xam ne dañ ne julli ji far julli ji jàkka julli mbooloo parce que waxoon naa la benn différence entre julli jàkka ak julli mbooloo julli mbooloo ñépp xam nañ ne mbooloo mi gën mooy bi ñuy defe ci jàkk waaw mais est-ce que julli mbooloo yi ñuy wax mooy jàkk par force wala nit ki bu ko defee këram nekk ñoom ñu nekk mbooloo wala feneen loolu dina baax loolu waxoon nañ la te ne bu dee zahiriyee ñoom dañoo jàpp ne jàkk ja ngay dem imaamu Ahmad moom la ko daloon ak mbokkam mi ba ñuy noddu di taxawal ci jàkka ji mu ne mais ñun am nañ mbooloo fii te demuñu woon ci jàkka ji loolu wane ni en tout cas wax jooj ci kaw wax jooj kenn ñoom mooy l'essentiel li nekk farata mooy na nekk mbooloo te mbooloo ci ñaar a tàmbale léegi loolu amaana bu ñuy pare dinañ ñëw ci wax boobu pour wan yi nga xam ne ñoom dañ ne lii ay ngànt la don bu ko defee xadiis bi ñu génnoon lekk laaj ak euh, poireau ak li nga xamante ne mooy soble bu ñorul loolu daa bokk ci ngànt ak bii mooy ñam bi wala lenn ci ñaar yii di dem àll muy xayta wala tuur ndox di jañanteeg moom kon amaan li ñu ci ñëw ci waxu al imam ibnu Hibbaana ndax dina am solo insha allah rahimahullah léegi imaamu Tirmidi mu ne rahimahullah mu ne imaam Ahmad ginnaaw mu la ne ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Umar Seydina Ibnu Umar loolu te Ahmad imaam Ishaq loolu lañu wax yaqulaani yabda'u ma ne nit ki day tàmbali bil asha ci reer bi wa in faatatu salaa même bu dee julli ji da koy raw grawul fil jamaa ci mbooloo mu ne sami'tul Jaarud yaqul <laughs> mu ne man imaam al-Tirmidhi dégg naa al-Jaarud naan sami'tu Waki'an yaqul dégg naa Waki' ibn al-Jarrah di wax ne fii haadha al-hadith yabda'u bil 'ashaa idhaa kaana ta'aaman yukhaafu fasaaduhu lii beneen wax la <laughs> mooy day tàmbalee reer bi bu dee ne ñam la boo xam ne day ragal bu ñu mooy bu ñu fi nekkee di reer balaa ñuy pare li julli moom bala ñuy pare mu yàqu mu ne wala di dahaba li nga xam ne loolu dinañ ci ñëw ban tax tax moo tax mooy loolu dinañ ñëw ci euh, mooy ñi naan euh, lan moo tax xam nga sànq ci kaw rek ñu na naan parce que boo demee reer yi boo demee julli ji bàyyi fi reer bi mbir mi lenn la mooy. sa xuson day dem te loolu ci kaw noonu loolu à vrai dire hadis bi boo seetloo loolu la wax mais am na yeneen yu boroom xam-xam yi wax comme bii mais non parce que boo demee julli ji yow reer bi man na yàqu <laughs> bu dee reer la boo xam ne da yàqu entre temps boo ko lekkul aywa lekkal moom ndax moom la naan wakin danay dañuy tàmbalee euh, reer bi iza kaana ta'aman comme xam nga ci beneen tax-tax la wax mooy mbir mi ci li lekk la tax tax ba nekk mais nekkul ci ki koy lekk est yaa ngi bàyyi xel ñaar yooyu parce bu dee ki koy lekk mooy côté bu demee julli xel mi nekk ci mais moom waxul lool da ne bu dee ne ida kaana ta'aman yaxaafu nit ki day ragal fasaadahu mu yàqu waaw mu ne walladi dhahaba ilayhi léegi est-ce que boobu yaxaafu <laughs> fasaadahu dañ ciy boole ki nga xam ne day ragal ne é eh, reer bi fi ñu ko teg wóor na muus mii ci kër gi te dafa muus comme turam même boo ko tëjee bu soxlaa xam ne ñépp a ngi julli daa mel ni day xam ne kenn du ko def dara day ñëw yëkkati affaire yi ndànk da tuŋaañ ganaar gi ci biir dem yoonam est-ce que moom <laughs> <laughs> bu boobaa est-ce dañ ko ciy dugal dañ naan ah bu dee loolu nag dañ eh, leen reeral ah non leen añoo parce que quand même ah saa ñuy ragal ne mooy yow boo fi bàyyee lekk gi problème am am ku ci wutu léegi waaw <laughs> booy kàbbar muus mi ne nii wala lu raw muus <laughs> daal di jël la nga xam ne moo tax ñuy wax ci reer bi dem ak moom bu ko defee nag bu koy jël nga gis ko muy moom bu ko dam xamuy jaar <laughs> julleetoo te reer ba wala lekk nga <laughs> kon waxu wateex bi day xaw dugalaale boobu mooy problème bi ca lekk ga la ragalee mu yàqu wala talafuhu wala mu nekk fas am ko yóbbu mu ne nag walladi imaamu Tirmidi ba léegi rahimahullah dhahaba ilayhi ba'du ahli al-ilm li nga xam ne ci la jëm lenn ci boroom xam-xam yi min ashaabi nabi sallallahu alayhi wasallam ci sahaaba yu ne sallallahu alayhi wasallam wa ghayrihim ak ñu dul ñoom mooy ashbahu bi ittibaa loolu moo gën a niru lu ñu war a mën a topp waaw mu ne wa innama araadu mooy te loolu mooy lim la wax lële ci kaw wax ñoom Seydina Abu Bakar bi rahmatullah alayhi wa radiyallahu anhum mu ne wa innama aradu an la yaquma ar-rajul ila as-salati wa qalbuhu mashghulun bi sababi bi sababin bi sababi shay'in waaw lii la moom laa doon wax ne ci kaw ne boo seet loolu loolu lay wax ko wax voilà mooy loolu mooy tax tax bi lépp loo xam ne dox sa diggante xuson di nga war a am nekk ci julli ji sa xol lëkkaloog leneen loo xamante ne mënoon nga ko faj laata ngay dugg ci julli ñu ne la fajal loolu ba pare voilà loolu moo tax ñu ne la bu dee xayta yi wala dem toilette dangaa ngaa loolu mooy boo duggee ci julli ji loolu da lay soxlaal sa xol ci leneen lay nekk kon demal nga defi ko ba pare nga dóori ñëw julli da lekk gii daa taaju sawaay lekkal ba pare dóori ñëw julli sawaay commande nga KFC e yi sawaay saa yi fay wam déggee keroog ba léegi nañ ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari yi nee gis na nañ saa sam di lekk ganaar ak lekk ganaar daa gën takkar naa si wallahi wakk bara saa yi sunna ngay doxal la saa yi saa yi <laughs> jàpp noonu nag <laughs> waaw sa poos man na ko rek loolu du la ci génne ah waaw mais bu dee sunna ngay topp est-ce que ah, voilà gis naa ne moom vraiment redoublé redouble le d'effort c'est comme ça sunna baax saa yi commandé na KFC yi ne xaaral voilà far bi mu commandé waa ji war koo livrer mu ne xaaral julli waay dem bay kàbbaar rek waa ji sone <laughs> livreur bi saa yi <laughs> daal di koy jox sachet bi <laughs> mu wàcc dem jëli ko sachet sachet bi ngir waay parfum ne vraiment ascenseur bi yëpp wala euh, kii bi <laughs> bi muy yéeg saay bu dee dëkkul rez-de-chaussée say naa bañ a joxe sa adresse <laughs> eh, eh, wala escalier ya mu jaar foofu yëpp parfum ne fa xetu kaayu seegi ganaar yi <laughs> dugg ci biir néeg bi teg ko léegi da ngay julli wala doo julli ah déet saay xadis bi kay saay leer na waaw kay léegi loolu la lay wax ne la loolu lañuy bañ mooy ngay julli sax xel mi nekk ci KFC yi ganaar yooyu nga xam ne dañ koy defar ñoomin xeet yu mel noonu waaw waaw ñoomin tandoori yéeg ñoom xeet yu mel noonu ak ñoomin tacos ak ñoomin pizza ak ñoomin kebab comment da nga bañ indil la ko fii kebab yaa ngi xeeñ xeeñ waaye yow parfumé yëpp xam nga ne booy julli boo moytuwul léegi nag mu ne loolu nag moo gën a yey imaamu Tirmidhi moo gën a niru ñu man koo topp quoi ne li tax li ñu namm mooy nit ki ba ñu dugg ci julli fekk xolam daa am dara benn sabab boo xam ne moo koy soxla mu ne waqad ruwiya hmm, te soloo nañ an ibn Abbas loolu dinañ ci ñëw ci sayyidina ibn na annahu qaala nee na laa naqumu ila salaati wa fi anfusina shay <laughs> non ñun moom lu ñu jóg di dem ci julli fekk suñu suñu xol yi am na lu ci nekk mooy loo xam ne dañ koo bëgg a faj su suñu aajo yooyu ak lekk gu taajo yooyu ah bala ñoo jóg moom dañ ci faj suñu aajo ba pare dem ci julli ji xalaatuñu dugg ci julli ji suñu xel mi di ci dem <laughs> waaw loolu dinañ ñëw moom ak histoire moom ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ma radiyallahu anhu moom Ibn Abbas bi ñuy lekk <laughs> noddukat bi nar a jóg nodd ñu ne ko ah noddukat bi xaaral tuuti taxawal xaar tuuti bañ noppi ci lii léegi waaw kay yii mooy li nga xamante ne mooy sunna léegi mooy imaamu Tirmidhi en fait li ñu la bëggoon a wax mooy gis nga imaamu Tirmidhi li wax mooy Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ibn Omar radiyallahu anhuma te imaam Ahmad ak imaam Ishaq ñoom dañu ne ma ne waa ji dara fii laa wax waa ji day tàmbalee lekk même bu dee ne julliñ mbooloo gi da koy raw léegi nag dina ñëw. après dina ñëw benn masal bala ma ko fàtte mais mais bu dee waxtu bi daa gàtt mooy man bu ma fi nekkee di lekk wóor na waxtu bi day romb est bu boobaa dañ naan la waaw xadiis bi malgré la dangay lekk na waxtu bi génn gaawul parce que yore saa salaamaaleykum wala salaata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu ikhbathan jeex na parce que ren saa salaam wax loo est loolu la ñuy wax dinañ ci ñëw insha allah bu ñu ko fàttewul. masala boobu parce que ko sax moo tax biñ ñuy sama xel nii man naa ko wax léegi mais bañ agsi liñ la bëggoon a wax fii mooy imaam Shawkaani lim loolu mu wax ne bon imaam al-Hafiz ibn Abdul nettali na ijmaa bi ki ne kooku lekk gi teew mu dem julli ji wala ki nga xam ne mu ngi jañanteeg ñaar yu saba yooyu ñu ngi jañanteeg moom ki ne kooku julleem yàqul bu dee ne fellul dara ci farata yi loolu mu ne suuf que nag affaire bi wax ji mooy eh, hein bu dee zahiriya yi hmm, bu imaam na Hazm ak zahiriya yi te loolu imaam at-Tirmidhi nettal na ko seen Abu Bakar moom lañ gis léegi keneen ma ne dañuy lum ci man di demee li war mooy yajibu taqdimu ta'am li war mooy jiital lekk ji waaw mu ne imaam al-Shawkaani ne wa jazamu bi butlaani salaati idaa quddimat mu ne ñii dañoo dogu ne bés bu dee ne dañoo yàkkamti dañoo dañoo dañoo mooy surtout zaahiriya yi bu ñu jiitalee lekk ji yow julli jooju baaxul voilà kon kooku tegu ko ci karaaxa ko moom dañ dañ ko dañ dafa xaram parce boo fi julli it amoo julli non mooy yow saway mooy cas bi ma la wax léegi ba léegi nag lii nii yëpp mooy cadré ko ci loo xam ne mooy waxtu yi des na quoi bu ñu ko yóbbu fi gën a seere fi ma doon wax sànqnaat mais bu dee na leer na ma ne bu ma lekkee waxtu yu weesu loolu nañ xaar mais lii mooy looy waxtu yi des na mais yow nga ñëw ji ci julli ba pare door a reer ñoom dañ naan la sa julli jooju de toute façon baaxul di nga ko julliwaat <laughs> da nga ko julliwaat ba ahir yi ñoom loolu lañu wax waaw ah, kay ñoom loolee mooy li nga xamante ne ni moom la ñaa wax waaw waaw <laughs> ñoom lii la wax ah waaw kon kanta ñoom imam an waa jumhur dafa jàpp karaaxa la moo tax imam an-Nawawi bi ñuy sanaa xadiis yi mu ne fii hadil ahadith mooy xadiisu bunt bi ñu tudd fii yëpp yu imam Muslim yi yim dajale foofu ah Seydina Anas yi Sayyidatu Aisha ñoo ñit ñu lu liman mu ne xadiis yooyu yëpp radiyallahu anhum day tegtale karaahatu salaa bi hadati ta'am alladhi yuridu akla te dañuy sit nit ki di julli fekk teewaayu ñam bi teew na bi nga xam ne waa ji bëgg na koo lekk mais bu dee ñam la boo xam ne bëgg koo lekk loolu taxul ñuy wax mooy yow suur nga bon bi ngay wàcc sa benn xarit nga àndal mu jekk ñeen moom benn restaurant mu ne la sawaay maa la invité léegi nga dugg ah saa yi man de dama la saa yi saa yi ñëwal rek nga ñëw añ ba suur wala reer ba suur après ñëw sa kër léegi yow bi nga ñëwee sa kër julli jot nga dem bay julli léegi ñu taajal la reer bi mais reer boobu est-ce que ko da nga ko bëgg a lekk nga ne non man moom doy na non loolu waxuñu la ah non kooku waxuñu ko rek parce mooy liñ la wax déggoo que li imam at-Tirmidhi naan lii saxaaba yu naan saa saw ak ñi topp ñoom euh, wax loolu moo gën a yell ah moo gën a yey ci ñu topp ko mooy lan moo gën a niroog lu ñu mën a topp te moo gën a yey mooy bañ nit ki di dugg ci julli fekk xolam daa pëj daa lonku ci dara ci loo xamante ne da koy préoccupé da koy da koy da koy jax-jaxal ak tamit day indi préoccupation ci boppam léegi yow bu dee yow loolu dalaa dal yow yow suur nga ne yow même boo julliwuloon doo lekk ci mbir mi kon kooku taxul ñuy wax moo tax Imaamu Nawawi def tënk bi ne mooy bu dee ne ñam la boo xamante ne dafa teew ñam boo xam ne da ko bëgg a lekk ndax li ma fiihi min dhahaabi kamaali mi aw dhahaabi min kamaali alxusuu ndax day def matu toroxtu ak concentration ci julli bi mu ne wa yaltaxiqu bihi maa fi maanaahu mimma yashghalu qalb moom lañ doon wax te ne buntu bi looloo tax mu ñëw mu ne lii dañ ci ci dañ ko ci da da ci greffé wu topp ci lépp loo xam ne day soxlaal xolu jaam bi bu ko fi bàyyee dem di julli ji waaw mu ne wax hada ida kaana fi l waqti saa voilà boobu lañ la doon wax naan la jàppal kii bu baax tënk bi bu baax mooy bu dee ne waxtu bi dafa gudd léegi nag bon imaamu Nawawi traité ñu loolu bala ñu jàll mu ne fa in daqa bu dee nag waxtu wi dafa xat mooy de toute façon boo fi reer waxtu bi di génn waaw parce xaw ma waa ji da doon nelaw après mu yeewu bi mu yeewoo cinq minutes a des jàpp na fi ñëw dem ba julli ñu tàcc reer te leer na ko ne tegal ko loo xam ne moom la war a lekk mais sauf que bu ko naree lekk nii waxtu wi day génn wala añ wala leneen waxtu wi day génn bu boobaa lu muy def mu ne bu boobaa fa in daqa salla ala xaali bu dee waxtu wi dafa xaj non xaju fi buy lekk waxtu wi génn non day julli ci noonu muhaafazatan ala xormatil waqti ndax wattu xormaay waxtu yi moo ëpp doole fuuf wala yajuzu ta'khir mu ne boobaa amul droit de mu yéex